bés place am bu la neexee <laughs> voilà kon nag loolu dafa am solo kon yeneen saa saa bu ñëwaatee ci li tax ba léegi duggaguñ ci masala bi dañuy wax li waral wute bi ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi kon ñu yor ci hadiisu Uqba ibn Amir ah <laughs> al-Juhani al-Juhani al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne kon dañ ne yeneen bay saa saa ñun de dañ ñuy yebal di ñu yónni ñu wàcc ci ay nit ñoo xam ne ñoom duñ ñu ganal duñ ñu ganale. mais loo gis yonent bi saa saam ñu war a doxale yonent bi saa saam ne bu ngeen wàccee ci ay ñoñ ñu digal leen ganale leen ci loo xam ne yell na ngir gan faqbalu na ngeen ko nangu fa in lam yafalu bu dee nag ñoom ganaluwuñ leen biitu ñu may lañu hmm? fa xudu minhum na ngeen jël ci ñoom xaqa fi aqu dayf aqu euh, ganale aqu gan bi mu am sa alalu ka koy ka ka ka mu wàcc ci moom ka ko war a ganale même bu dee defu ko alladi yanbaghi lahum moo yàlla ci ñoom gan yoo yële waaw lii nag daa tax boroom xam-xam ni nag wute ah lii day léegi laaj bi mooy waaye mais euh, alors kon lii est-ce wanewul ne kon ganale <laughs> farata la mooy farata la wala du farata <laughs> parce que lii yonent ba lay saar saab wax kat ngeen jël ak tamit lu fet mu ne ad-diyaafatu salaasa fal yukrim dayfahu jaa'izatuhu yawman wa layla wa diyaafatu salaasa ba pare new fa maa waraa zaalik lépp fa maa kaana waraa zaalik la ñëw ci ginnaaw kon la ñëw ci ginnaaw mu ne lool sadaqa la sarax la kon manula bokk ak leen parce que buñ bokkoon yonent bari sa saa du leen du du dugalu wax d'abord te al al al atfu yaqtadi al mughaayara loolu règle la atf boo gisee ñu ne moo xam nga waxoon naa la ko fi fan ngee <laughs> naa wolof yi dañ naan sàmbaay demba hmm? mooy dem loolu loolu <laughs> sàmm mooy loolu loolu voilà foog naa mooy dem alors <laughs> daa ko jaxasoo sama bopp sàmba dem ah mooy loolu rek voilà am na waxal ma ban moo war a ñëwaat sama xel <laughs> parce que sàmbaay dem ba bi dafa wóoratu mais dafa mel ni loolu ah sàmba non sàmbay macc voilà sàmba <laughs> kay du tebba <laughs> ah ah yow yow yow renase wolof de dooman doo ma ngakanti ah yow daal da ngay waaw xam nga wolof dana la sàmba mooy bàcc hein mais mais attention <laughs> buñ la nee sàmba ñëw na ak bàcc daxala sàmba wa bàcc xam nga ne mos du kenn ki waaw ndax la al atfu la conjonction de coordination et ak day wane ne kon ki njëkk dugg ak ki ñu ne moo ci tegu du man personne bi kon nag fii ñu ne kon eh, yonent bi alay salaam bu nee ne eh, ak ganale ñetti fan la fa ma kaana waraa dalik la ñëw ca gannaawam nag kon ñu ne loolu sadaka la kon nag kon yu njëkk wa ab yaafatu salaasatu ayyam kon loolu day wane ne kon loolu farata la voilà loolu euh, euh, lii nag ñu wax <laughs> ñi jàpp lool kon boroom xam-xam ne dañ cee wuti ñu ngi woon ci li al imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu doon wax kon plantel naa la décor bi loolu moom du euh, pour nga xam lu waral wute yi ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi <laughs> léegi kon al imaamu rahimahullahu ta'ala mu ne léegi nag lii nii daa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wute waaw mu ne thumma qaala ash-Shafi'i wa Malikun wa Abu Hanifata rahimahumullahu taala wal jumhur hiya sunnatun laysat bi waajiba ñoom nag dañu ne mooy waa jumhur bi xanafiya yi moom dafa commencé Shafi'i imaamu Shafi'i imaam Malik imaam Abu Hanifa loolu mën naa nekk mais euh, euh, euh, imaam Abu Hanifa comme li Serigne bi waxoon imaamu Shafi'i fuqahaa iyaalun ala abi hanifa rahmatullah ala al-jamii yépp boroom xam-xamu fiqh rek njabootu te amal nga jukkeel goo war a dellu imaam abu hanifa ndax moo sant li nga xam ne mooy fiqh voilà léegi rahmatullah ala te moo magoon te yonent bi saa saam da doon da waxoon ñoom muhayyisa keroog ca xayr <laughs> dañ leen faaxalee seen mbokk defal leen kenn ci ñëw bëgg a wax yonent bi saa saam da ne ko te moo gën a féete suuf ci ay kàmb ci ay at dana ko kabbir kabbir mooy bàyyi ci gën a ci gën nekk mag daal di wax kon moo tax euh, imaam loolu la wax waaye euh, voilà euh, yàllaa xam lu taxoon bi muy wax mu commencé noonu waaye al imaam Abu Hanifa moo magoon imaamu Maalik tegu ci imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi wal jumhuur ak jumhuurul ulamaa ñoom ñu ne lan hiya sunnatun laysat bi waajiba non taral gan moom sunna la waaw waaye nag du lu war de du farata. mu ne wa qaala al-Layth wa Ahmad kanta imaam Layth mi ngi gisoon sànq ibn euh, Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi euh, euh, moom al-imaamu al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi mi ngi gisoon ci jàllale bi sànq am na noonu dana haddathana Qutaybatu qala haddathana Layth kon mu ngi noonu imam Layth boobu ak imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah ala al-jami' ñoom ñu ne hiya waajibatun yawman wa layla da ganale farata la vingt-quatre heures mooy guddeeg bëccëg guddigeeg bëccëg gi ndax ndax lële ndax li li yonent bay saa saam ne fal yuhsin ilaa jaari mooy eh, mu na ko jox jaa'izatahu hein ñu ne ko wamaa jaa'izatahu qaala yawmuhu wa laylatuhu voilà lool moo tax ñoom ñu ne kon lool farata la guddeeg bëccëg vingt-quatre heures léegi rek suuf ko imaamu Ahmad mu ne waaye wa qaala Ahmad radiyallahu anhu mu ne imaamu Ahmad nag yàlla na borom bi gërëm ko te kontaan ci moom dañuy hiya waajibatun yawman wa layla ala ahli al-baadiya wa ahli al-qura duuna ahli al-mudun moom mudun moom dafa tàqale. mu ne euh, li nga xam ne mooy nganale farata la ci benn bés ak benn guddi ci waa àll bi ci waa kaw gi mooy ñu ganale ña fay jaar ak ñay dal ci ñoom ak boroom dëkk yu ndaw yi waaye pas grande ville. ñooñu moom du farata ci ñoom nee na nag léegi nag muy wax waa jumhur fi ñu teg seeni wax mu ne wa ta'awwala al jumhur hadhihi al ahadith wa ashbahiha wa ashbahiha ala al istihbab wa makarim al akhlaq waaw wa ta'akkudi haqq ad-dayf ka hadith ghusl yawm al jum'a wajibun ala kulli muhtalim mu ne waa jumhur ñoom fi ñu sukkandiku ba léegi al imam an-Nawawi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi mu ne ñoom dañoo hadith yi ñu fi waxoon sànk yëpp naan lii moo war moo waral ñii jàpp ne farata rek ñii mu ne waa jumhuur yooyu yëpp hadith yooyu yëpp di wax ci wàllu ganale euh, euh, fal yukrim dayfahu ak tamit na nga ko jox jaa'izatahu wa ma jaa'izatu jaa'izatuhu ya rasulullah mu ne yawmu wa layla ak tamit li mu ne wa diyaafatu salaas ak hadith Uqbatu ibn Aamir bi mu ne buñ ne gaa yi buñ leen ganee woo ngeen jël te nag wax dëgg yàlla la ñuy jël. loolu moom moom moom da non bu dul woon farata quand même yonent bi saa saa la permettre ngay jël ci alalu jàmbur nag waaw <laughs> ah bu dul woon farata moom mu defal la ko loo xam ne dañ la ki ko a defal bu la ko deful yow demal nga jël ko kon te loolu day wane ne farata la comme rek femme waaw bu dee ne waroon gërëm jox ko dépense bu doy te moom moom man nag accès ci loolu boo taxoon moo xam Sayyidatu Hind bint Utba ibn Rabi'a soxnaay Abu Sufyan bi nga xam ne ci la tuub radiyallahu anhu maa ne inna aba sufyan rajulun sahih <laughs> sayyidatu hind <laughs> wa nahnu ba waroon nahnu banatu tariq <laughs> namshi ala namariq in tuqbilu nu'aniq aw fariq aw fariq aw aw fariqu lan wax nahnu banatu tariq in tuqbilu nu'anik aw tudbiru nufariq firaq ghayr wamiq si loolu la doon dóor keroog Uhud daal di galvaniser les kuffaaru Quraysh yi keroog bind boobu bi mu tuubee da ne yeneen tubaab yi saa saa inna Aba Sufyan rajulun shahih gis Abu Sufyan sama borom kër gi nag nit la koo xam ne taxu koo tale noonu daal est ce que gisoo ma jël. Eh, ci alalam loo xam ne man ak sama njaboot dañ ciy dunde samay doom yonent bay saa saa am ne ko jëlal bil ma'ruf waaw waaw loolu le fait que mu ne ko jëlal di ko permettre bu dee ne ki ko war a defal defu ko moom mu ne ko jëlal daa fekk ndax al infaq di dundal sa njaboot gisoon nañ ko farata la <laughs> farata la sa soxnaa yooyu nga dund ak say doom nga dundal leen ñoo xam ne majeure bu ñu ci yow yow yaa leen yor loolu farata la léegi boo ko deful yeneen say saasaam la soxna man ngaa jël ci mbiri waaye bil ma'ruf waaw ci njekk nag bul ñëw tungaaj lépp ak lépp lépp yow ba jëlaale cerise sur le gâteau ah déet waxuñ la loolu waaw kon ñu ne comme loolu nag burul woon farata yonent bay saasaam quand même du permettre ci xalis sëy naa Uqbat ibn Amir bi ne gaay bu leen joxul yéen jël li li war ngir gan ngir gan te loolu wax jooju moom la al imam ash-Shawkani al-Yamani rahimahullah ci Naylul Awtar loolu la dëgëral ne par ne lii moom mooy li dëgëral parce que lii ma wax nii loolu la layee waaw ak yeneen mais non seulement <laughs> bu dul woon farata du ngeen jël voilà du permettre tamit waajita alal sànkeeru nit la te waxoon nañ ne daganul yeneen saa saa waxoon nañ ko comme ni ñu ko gisoon ci hadith bi ñu weesu janaay bi ñu daganul. benn jullit kenn di jël alalu boromam lu dul mi ah, ci loo xam ne ci a nafsam la bokk mooy ci loo xam ne plein gré da koo neex mu jox na ko kon bu ñëwee nag ba loolu kon lam la leen mën nga koo jël mooy kon daa fekk loolu farata la ci alalam lu mu la war a jox yaa ngi gis <laughs> kanta waa jumhur ñoom dañ ne yii nii xadiis yooyu non non non loolu loolu loolu lépp euh, day wane rek ci ngëneel la voilà ngëneel lay kii yaa ah, waaw da dool lu ñu sopp la kese ak tamit ay rafet di jikko ngir rek waa ji ngir inciter ki nga xam ne moom moom moom lañ gan mooy mooy gane moom lañu gane si mooy lë ot bi ot bi ki nga xam ne mooy accueillir ñi ñi gan gi mu nekk koo xam ne di dalal gan gi mu nekk koo xam ne na tabe ci côté def lu rafet looloo tax yeneen tubaab saa saa waxe noonu waaye moo comme nim na rek sangu euh, euh, bésu àjjuma hmm, dama nekk lu war ci képp koo xam ne gént nga ñu mel noonu kon nag loolu euh, bon <laughs> am na nag yeneen yoo xamante ni nii bon <laughs> waaw <laughs> dañu ne non non loolu mooy ku loru quoi comme la imaamul Xattaabi wax rahmatullah alayhi ne non ki yonent bi alayhi salaam ne yéen Uqbatu ibn Amir parce que da leen di yebal ñu dem seen li ngay sous-entendre comme que temps yooyu dund gi neexul woon te seen provisions yi seen zaad yi ñuy yóbbu seen yóbbal yi man nay gaaw a jeex te bari na lum leen dal comme ci hadith Seyna Jaabir boobu nga xam dañoo dem ba ay tàndarma bañ leen defe finalement nen lañ doon def bañ defee bañ demee siiful bahr Euh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu keroog dañoo sonn ba seen zaad yi dafa wàññeeku mujj gi ay tàndarma lañ yor yoo xam ne ku ko bu kenn du ko lekk ba mu jeex de ngay jël sex ba mu ba mu ba mu tooy sa gémmiñ ba nga nga jox keneen waaw borom bi daal di leen xéewalal ci benn ngandum jën xul boo xam ne moom lañ gis ci tafes bi waaw boo xam ne dañu ciy taxaw mu sut leen fuuf tellement ni mu réewoon taxaw dañuy yéeg seen jëlee jën wi gin leen rëy waaye nga xam ne ñoom ala mbokkay lëbu ñoom xam nañu lii maa wax kon nag mu ngi noonu ah kon eh, loolu ñu ne eh, loolu daf leen a yem wan a dal kon imaamul Xattaabi rahimahullah mu ne yeneen lay sasam liñ naan bu dee ne ñoom joxul leen ngeen jël loolu mooy ci loru nga xam ne amul leneen lu def kii bu ko bu ko barelawul day day te man nag nee na après ba mënatu la continuer fa mu jëm sawaay alal waajaa fii ak ak sàq man yii am na loo fi jël waaw bàyyi nga fi saaku lii loo xam ne sànqal boo mën a utiliser wala euh, ay ay ay ay ay yu ngeen gis fii ay cere ngeen jël <laughs> mu ne mu ne la am na nag yeneen yoo xamante ne nii boo demee ci ku mel ni euh, al imaam al xaafizul al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah moom gën na yaatal affaire boobu waaye bon loolu baax na jarul ñu ci duga boo nolee waaw waaye dafa am lu am solo kon mooy gis nga kon ñu ne daa farata la fan lañ ko teg teral gan mais dañ ne nag ñii dañ ne un jour guddeeg bëccëg comme yow am ñu ne non trois jours yi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana diyaafatu salaasa ñetti fan la ginnaaw gi nag lépp lu ci tegu nag mooy loolu lenn kese la mooy ak mbaaxam la sadaqa la waaw moo tax am na ci benn riwaaya imaam muslim indi na ko bi mu indee xadiis bi ñu gis cinq ci bi mu ci teg ba léegi numéro quarante moom day dajale yëpp ci kitaabul luqata la leen indi baabu diyaafati wa nahwaha ah wala baabun baabun ad-diyaafati wa nahwaha wala baabu diyaafati wa nahwiha foofu dane yonent bay saa saam Abu Shurayh radiyallahu anhu dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ad-diyaafatu thalathatu ayyam ganale ñetti fan la wa jaa'izatuhu yawmun wa layla mooy boo ganalee ñetti fan loolu xam nga am na riwaay boo xam ne gis nañ jaa'izatu la njëkk a wax te mooy diñ jéeg ne léegi moom la njëkk a wax ne bés guddeeg bëccëg après mu teg ci wa diyaafatu summa diyaafatu salaasa ginnaaw gi nag euh, ganale ñett la léegi nag ñetti yooyu est-ce que li mu wax yawmun wa layla day dugg ci ñetti wala bokku ci boroom xam-xam yu bari ne noonu benn loolu ci la bokk ci ñett yi la bokk sauf que dinay wax ne bu dee ñi nga xam ne moom la njëkk tudd comme waaye bi nga jóge cinq mooy ne premier bi moom na gën a neex waaw waa ji bu agsee gan bi gën a neex dafal effort ngir moom affaire bi gën a neex waaw nga rendi gàtt sa ay ab bëy ah ay kii yu mel noonu waaw yow mun walay la ndékki la lay neex añ ba neex reer ba neex waaw sieste ga neex caayaan ga neex waaw loolu ñu ne loolu mooy premier bi mais tekkiwul ne après daa am yeneen yi mooy deux boobu ci la foofu que daa bëgg insister ci boobu am ñu ne non ci beneen jour mooy dernier jour bi am ñu ne non non non ci dernier bi ci ñett yi am ñu ne non non non loolu mooy ñett yi lenn la lii la. dar ki la am xam-xam yee mën a leerali masaa'il am ñu ne non xam nga affaire bi lan la euh, mooy euh, da koy garale ñetti fan comme que waa ji dafay war a jóge dem feneen buy dem nag na fexe euh, jox ko yóbbal loo xam ne loo xam ne dina ci mën a jàpp guddeeg bëccëg benn guddeeg bëccëg ngir buy dem foofale kon nag mu ngi noonu le voilà kon nag loolu ay mbir la euh, loolu la <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu loolu am na yeneen wax mais yii euh, euh, ay wax la yoo xamante ne pour est bés bi mu wax jaa'iza bi ak ñetti fan yi benn la wala dañoo duggante wala boog ay fan yu wuute la <laughs> waaw am yeneen non non affaire bi lenn la rek mooy gaa yi comme tukkikat yi léeg-léeg ñoom du yàgg. léegi léeg mu des fa muy dal comme l'imam al-Hafiz rahimahullah wax rahimahullah mu wàcc fa muy wàcc te du yokku ci euh, ñetti fan léegi nag mu léeg-léeg mu toog lu ëpp loolu léeg-léeg benn mu toog guddeeg bëccëg waaw selon rek ku nekk ni mu ñëwee noonu koy dem waaw euh, euh, am na am na benn affaire buñ doon wax de waaw am na benn affaire bu ñu bëggoon a wax voilà mooy yeneen bari saasam da koy teg ci beneen riwaay bi bi imaamu muslim indi te imaamul buxaari indi na ko rahimahullah mu ne yeneen ma saasam da koy teg bi mu ne ad-diyaafatu salaasatu ayyaam nga ne la ñetti fan la wa jaa'izatuhu yawmun wa layla mooy jox yu mag ña koy jox wala bu dee ki nga xam ne ne dernier jour bi la ngir nga jox ko buy dem nga jox ko loo xam ne guddeeg bëccëg dina di may jàpp. nga xam ne tox fa nga koy defal mooy defal ko ay ay ay waamee xéewal yu bari buy dem hmm? léegi looloolu moo xam ne mooy euh, dina ci mën a jàpp ba fa muy àgg guddeeg bëccëg moom amaana mu dalaat ci ñeneen mu ne yawmun walay la walaa yaxillu lii lu am solo la walaa yaxillu te daganul li rajulin ci benn góor muslimin bu gëm yàlla bu wommatul yàlla am yuqiima inda axiihi hatta yu'thima waaw ñëw rek gane leen ay nit sarale nag yow nga ñëw rek toog waaw loolu it bokkul ci xel bokkul ci nit yi waaw <laughs> ñëw rek toog moo tax mu ne warul daganul daganul ci jullit muy toog fa fa mbokkam ba di ko bàkkaarloo qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa yudima qaala yuqimu indahu hatta wala shay'a lahu yaqrihi bihi aw yaqrihi bihi waaw ñu ne mais yow ndawul yàlla sallallahu alayhi wasallam mais nan la koy bàkkaar loowe waa ji gan gi nan lay bàkkaar loowe ka ko ka koy ganale mu ne mais mooy mu des fa ba diisal ko sonal ko ndax waa ji mooy lan mooy waa ji dina ko ganalee ganale ba amatul dum ko ganalee nag waaw loolu la <laughs> waaw moo tax loolu moom it dafa am solo quoi waaw il faut pas naan waa fii de neex na moom ah kii de lim ma gan mais da war a xam ne këram melul nii tous les nag c'est moo tax imaamul Buxaari bi rahima ima riwaay imaamul Buxaari ci kitaabul adab ba léegi baabu ikraami dayf wa xidmatuhu iyyaahu bi nafsihi mu ne walaa yahillu yonent bi saa saa an yaswiya indahu hattaa yuhrija amul droit mu des fa moom ba ni mu koy tege nag teg ko ci xaraj mooy ci xat-xat waaw xat-xat gi mooy li mu wax leeral ko ci hadis imaam Muslim bi mooy day ñëw a ñëw ba léegi amatul lu mu ko ganale voilà. waaye tax tamit comme li yeneen borom xam-xam yi wax bokk na ci loolu yeneen saa saa dafa ko cité xikma boobu mais am na yeneen alhamdulilah yu nekk waa ji da la doon defal mais après di di nga tax muy am euh, kii comme li Imaam An-Nawawi wax na ko rahimahullah muy am ay ay ay ay njort yu yu bon ci yow quoi ah kii nag amul xel suñu gan gi moom ah doy de bu ko defee di commencé loolu gën a di ci jëw te yaa di teg. mooy bi nga ñëwee ñetti fan wax dëgg yàlla defal nañ la li nga war nga bëgg a toog rek sarale nag jëmale un ah, am na ñoo xam ne de ak yu mel noonu bi la jëwee yoo xam ne yaa leen ci teg loolu la daan hatta yuhrija <laughs> waaw loolu tamit loolu tamit dafa jar bàyyi xel quoi am na ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne ay waya di lañu xamuñu savoir vivre loo leen waxul dañoo tëxët waaw mooy mag mu tëxët nit ku tëxët moom daal bànneexu boppam kese waaw day toog rek di xoole <laughs> waa ji dégg nga tax mu koy jëw wala euh, muy am ay njort yu ñaaw ci yow yooyu yëpp yooyu yëpp yaa ko teg waaye nga dem ba pousser ko comme yonent ba lay saa saa wax ba mënatulaa ganale léegi lan moo xew su bu dee koo xam ne mën naa dem di la di di la dundal ndax yaa fi ne ah. wala nga di def leneen ah mooy nit ñi dañoo yii yëpp ay lii mooy diine da ngay gis daay même ay cérémonie nga dem fa def fa une semaine condition comme boroom xam yi di wax ne lii ne wax fii ne bu mu nag yàgg fa ba di ko dugal ci bàkkaar di ci xat-xat ka mu loolu nag mooy bu dee ne xam na ne. bu dee à condition que fan lay mën a nekke lool bu dee ne boroom kër gi ki koy ganale moo ne ko toogal waaw te du toogu waxu waxu waxu lan waxu fair play parce que léeg-léeg waxu fair play yi rafetal même boo boo boo suuree sax ni jëm dañ naan la añal añal bu dee ne xam nañ ne yow li nga ci jot a lekk boo boo da ngaa ñëw rek da jaar ngeen ñu woo la donc soo daaloo ñëw nga ñëw nekk añu benn ñaari nit la nga ñëw bi nga ñëwee danga ci danga ko yu baax yaa bay ñoom daanaka dañoo gën a xiif mais booy jóg lu est-ce que dañ naan la jógal non boo jóg naan dañ naan la noonu lekkal day ñafa ñala ñal suñ beeñal waay loolu loolu c'est fair play <laughs> waxuñu la wax boobu de mooy loo xam ne moom gan gi ci woppam moo ne la nag ah man de bu ma sañoon nag wax dëgg ci yow nag waaw comme que boroom xam-xam la wala nit ko la koo xamante ne nii ku am xel la ku mën a dimbaliwaate xam-xamam ku ñu naw la wala leneen lu muy jariñoo ku kii koo xam ne wax na dëgg nekkal moom dafa am solo wala mu nekk koo xam ne sa xarit la bëgg nga ne non man nag doyaluma waaw wax dëgg nag boo toogoon même ñaari fan rek man dama la koo ñaan waaw boobu bokku la ci rek bay sa saam naan bu fa toog ba ni nga koy teg ci kii ndax moom wala mu am ko boo xam ne te ni moom mu nekk fi eh, mu tegaat mu tegaat fi benn bés wala ñaari fan dina neex ki nga xam ne moom la nekkal waaw te bu demee dina jur ci moom. ak njàqare gu rëy ak manque waaw bu boobaa moom kooku waxuñu ko mais ki nga xamante ne yow waa day décarcassé wu tous les waaw ah bu xëyee soxnaam si ah ni yaay tey li ñuy lii lañ defoon tey lan la ñuy kii ah seetal rek loo fi des ñuy wut ñuy ñuy wax yooyu ah koo xam day décarcassé wu tous les jours nga ñëw bëgg cee yokk loo xamante ne saa yi xamal xel <laughs> mu ne walla yu bu mu nekk nag foo xattaa yuxrija kon nag kon nag loolu lu ama am solo la <laughs> waaw <laughs> waaw moo eh, Salman al mas na koo li ngir rek teg leeral euh, léeg-léeg ni ngay tegi coono nekk ab charge ab yen bu diis te nga xam ne ñoom nga ganale Seydina Salman radiyallahu anhu <laughs> mooy waa ji da koy am gan gan gi di ko laaj mu dollil ko quoi <laughs> waaw ne ko na ko dollil waaw talaba minhu ziyaadatun ziyaadatan ala ma qaddama lahu lan la sayyida Salman def mu jël mitharam la nga xam ne bu doon tey dañ naan satalaam <laughs> wala loo xam ne moom lay moom lay laabloo fa lay def li muy laabloo mu daal di koy tayle allahu akbar ngir am lu mu lu mu lu mu lu mu yokkal ganam gi gën koo teral xam nga loolu wax dëgg yàlla waaye Seydina Salman comme que rabbaani la <laughs> nekk ko di kaas ak xun na ko protester sama kaas yi dañ doon kaas wala ay sa waay amal non da ngay am xel nag mu nekk fa alhamdulilah alhamdulilah <laughs> alhamdulilah malgré tout nii la nii la nga naan wala saa saa yow ah sa waay <laughs> alhamdulilah waaw. Eh. yow imaginer mooy yow sa gan gi tax ah. nga jël sa yenn dàll yi dem jaay ko wala sa yenn sa sa soxna jël eh, seenu kooram dem jaay ko ngir gina mën a gan gi te dara tegu ko ci lu dul ne daa yokk rek waaw lu dul ne rek lu dul ne rek dafa daa yokk ah daa yokk li nga xamante ne mooy nekk gi fii nekk ah loolu jaar loolu jaaduwul loolu lu am am solo la loolu lu ama am solo la kon nag loolu lépp Euh, euh, euh, di lor day du te day dugg man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir biñ gisoon bi baax fala yu'zi jaara waaw ak fal yuhsin ila jaari loolu sa waay sa dëkkandoo mooy yaa ngi lor sa mbokkum jullit quand waaw bu dee ñi nga xam ne dañ ne jaar mooy ki nga xam ne yéen a bokkal diine waaw al jaaru dil qurba mooy ki nga bokkal diine <laughs> waaw kon yaa ngi koy lor te nag la darara wala dirar yonent bay saa saa beneen woon bu lor sa bopp waaye bu kon euh, loolu hadis bi gis nga ni mu amee ni mu yaatoo <laughs> ni yaatoo moo taxoon ma ne woon donc côté bayfu moom nañ bàyyi bii di ñëw quoi euh, ci hadis sayna Abu Shurayh bi radiyallahu anhu léegi bii di ñëw insha amaan nañu jeexal kii bi ndax ñaari hadis a ci def mooy hadis sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ak saydna Abdallah ibn Amr ibn al-As euh, no Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum wa ardaahum Eh, insha allahu taala kon nag ñu yem noonu kon eh, gisoon nañ lëkkaaleen bi ak bunt mooy fal yuhsin ilaa jaari kon kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin laa jaari léegi taxawaale nañ ci côté eh, dayf ak yooyu hmm. côté teral gan moo tax bu ñu fi ñëwatee lépp luy wax ci wàllu teral gan comme hadis biñ la wax ne la imaam da koy indi hein dina ko indi waat mooy hadis sayna Abu Hurayra bi numéro 314 fenn lañ ci du taxawaat